tey ñu ñëw ci xaaj bi nga xamante ne nii mooy ñaareelu xaaj bi ginnaaw bi ñu jeexalee xaaj bu njëkk bi waxoon nañ la saar bi comme ni ñu ko waxe woon ba ñuy tàmbali te fàttali woon ko tamit fi nga xamante ne nii mooy ci jataay bi ñu génn muy bu mujj bi ne woon nag mbir yi mooy dañ koy xaaj saar bi ak suuratul faatiha ñetti xaaj jeexaloon nañ benn bi tey nag ñuy dugg ci ñaareel bi kon mi nga xamante ne muy tàmb ñu koy tàmbalee ngi li nga xamante ne mooy laayab téeméer bi ak ñaar fukk ak ñeent fi suñu boroom tabaaraka wa taala di waxe naan baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa id ibtalaa ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa qaala inni jaaciluka linnaasi imaaman qaala wa min durriyatii qaala laa yanaalu ahdi zaalimiin suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wa id ibtalaa fàttalekul bi nga xamante ne nii ci la nattu ibrahima seydinaa ibrahim alxaliila alayhi salaatu wassalaam kan moo ko nattu rabbuhu boroomam tabaaraka wa taala bi kalimaatin ay kàddu yoo xamante ne nag boroom xam-xam yi dañoo wuute da nga xam ne kàddu yoo yële am nañu ne ñooy fitra yi mooy mooy yi nga xamante ne sunanul fitra yi nga xamante ne nii moom mooy yi nga xam ne loolu fitraay yonent yi lañ alayhimu salaatu wassalaam nga xam ne noonee la leen seen boroom tabaaraka wa taala daldi mooñe lu mel ni ay qassu shaarib ak mooy di wàññi seen moustache yi waaye tamit nekk ñoo xamante ne dañuy soccu di def tamit li nga xamante ne al madmadatu wal istinshaq mooy sara mooy fiiru ak sarax ndeku ak gàllax ndeku sarax ndeku fiiru ak li nga xamante ne nii mooy dagg ay we ak li nga xamante ne nii mooy wat sikkinu lii lii nu mu tudd euh, karawu karawu karawu euh, naq ak li nga xamante ne mooy buddi karawu poqataan yi ak li nga xamante ne nii mooy di utiliser ndox buñ demee ci wanag yeeg yooyu ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy xarafal ñu ne loo le loolu wax la bu siiw boo xamante ne nii jële nañ jogu mel ni al imaamu abdallah ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma am na yeneeni wax yoo xam ne yu ci am yoo xam ne dañ ne ci mashaa'ir yi la waaye yii nii ci lañu ak sangu janaaba yooyu yëpp ci lañu ak li nga xamante ne mooy tawaaf ci néeg bi muy néegu boroom bi tabaaraka wa la ak dox gi nga xamante ne aj waa ji aj wala kiy umra moom lay dox diggante safa ak marwa ak li nga xamante ne mooy sànni jimaar yi muy la lapidation de Satan muy sànni gi nga xamante ne nii <coughs> moom la ki aj kiy aj di jël xeer yi fële ca Aqaba yi di ko sànni foofu fële di xaañ ki nga xamante ne mooy Iblis léegi nag loolu le am na ñu ne yooyu la wallahu taala alam am na yeneen wax pour bañ a guddal ñu yem ci yooyu nee na nag ba ma ko nattoo ci kàddu yoo yële faatamahun moom mu daal di leen matal yépp dix sur dix wala sax nga ne vingt sur vingt moom la am moom seydina Ibrahim alayhi wassalaam qaala léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la matal ndax borom bi tabaraka wa taala balam laa tabb lu bari daf lay nattu walla lu bari daf lay nattu ba pare ndax moom tànn na ko ca lu jiitu waaye bi mu ko ndee ci kaw suuf fii nattu na ko ay mbir moo taxoon mu ne woon moom mooy ki nga xamante ne nii ca suuratu tabaraka moo bind li nga xam ne mooy dee ak dund li yabluwakum ngir mu nattu leen ayyukum man kan ci ahsanu amala mooy ki gën a rafet jëf te kon nag mbir mi loolu la du tax moom la waxoon ca suuratul kaf ne inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala ne ñun dañoo def li nekk ci kaw suuf mu nekk loo xam ne da koy taaral li nabluwakum ngir ñu daal di leen nattu ana kan ci yéen ci mbindeef yi jinne ahsanu amala ñoo gën a rafet li nga xam ne mooy jëf léegi nag seydina ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wassalaam moom lépp lu ko borom bi masanatoo da koo matal moo taxoon te suuratu saafaat mu ne woon wa ibrahim alladi wafa te maa ngi leen di fàttali di leen tudd du leen ibrahim ba nga xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam wafa matal na bépp àpp boo xamante ne nii bépp contrat boo xamante ne nii amoon na ko boroomam tabaaraka wa taala bépp examen yim jaar yépp boroom di daal di ko ciy examiner daal di ko ciy nattu lépp la matal te kóllëre yam jënoon ak boroomam matal na leen aaba ba Z kon nag meyo tax bare baat yii na mu daal di leen matal ba mu ko matalee nag boroom bi nag daal di koy yëkkati walla daal koy yëkkati xam ne moom réussir na xaala mu ne ko inni man sa boroom jaayilu muqaddam ji def laa la aji def laa la mooy aji def laa la def la yow lin linnaasi ñeel ki nga xam ne mooy nit ñépp imaama nga nekk seen imaam voilà moom mooy imaamul muwahhidiin moom seydinaa ibrahimul xalil alayhi salaatu wassalaam dama lay def ngir nga nekk nag nit ñépp nga nekk koo xamante ne yaay royukaay bu rëy ngay doon ci nit ñi de qaala léegi nag seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam bi ko borom bi waxee lool ah mu daal di xalaat moom ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam haashaahum sori nañoo li nga xamante ne nit ñu takk ñi ta dànd ci wàllu jikkoog yooyu ak wàllu siis ak wàllu égoïsme yi nga xam ne ñu bari moom moo noot seen bakkan yi ñoom sori woon nañ loolu lële te seen borom daal di noon na leen ciy setal ba mu ba mu set ba ñu set wecc seen taalibe yi kese daal di nañuy set ci loo li ñu dëgguñu ñooy lan bañ ko jafalee loolu ne ko dama lay def imaam xalaatul ne alhamdulillah rabb waaye ci saase dane a ah, kon sama njaboot sama njaboot waay waay boole ci sama njaboot borom bi taala mu ne wa min durriyati yow borom bi tabaraka wa taala boole ci ñi nga xamante ne nii ñooy sama njaboot bi mu waxee lool na xaala borom bi tabaraka wa taala ne ko laa yanaalu du jote de ahdi ahdi zalimin pacte bii muy amaana la parce que def imam def la imam nga nekk royukaay ci wàllu diine loolu amaana la de kóolute la loolu ngandum kii la ab kóolute la de du n'importe quoi ah. moo tax gaa yi bëgg a improviser di xëccoo di njëkkante <coughs> alhamdulillah naan maa war a nekk xalifa man lañ war a fal maa kii ba jar cee rayanteeka liggéeyanteeg lu ne ñooñu xamuñu wala maa war a nekk même jiite jàkk kese loolu amaana la même bu dee moo gën suufe imaam bii ñuy wax ndax loolu jiite jàkk moom c'est pas quelque chose de compliqué voilà loolu compliqué wul mais imam bi mooy imam boo xam ne référence ngay nekk delluwaay ci diine gi nga xam ne yow da nekk koo xamante ne modèle ngay doon moo taxoon mu ne woon te suuratul mumtahana gisoon naan ko ba mu nga xam ne ci la doon wax naan jàppale waaw de euh, euh, mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaw ba muy wax naan ngeen topp ko voilà watta mooy topp leen ko ci moom Seydina Ibrahim ak ñi nga xamante ne nii ñoo ko gëmoon voilà ba nga xam ne ci la ñuy wax seeni ñoon inna buraa min li ba ñuy wax si yéefér yi dañ nañ ci yéen ak li ngeen di jaamu lu dul yàlla voilà weddi nañ leen waaw waja'alna baynakumul adawa wal baghdha voilà mu ne ñooñu noonu dañoo nekk ay modèle loolu noonu alhamdulillah c'est pas une mince affaire voilà moo tax suñu boroom ne ne ko ah sama pacte boobu nag muy sama amaana googu laa yanaalu ahdi adh-dhalimin ahdi adh-dhalimin de tooñkat yi ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yi ci sa ci sa njaboot ñooñu nga xam ne teguñ seen tànk fi nga ko tegoon yow ñooñu moom duma leen ko mal loolu moom duma leen ko fal mukk ñooñu mënuñoo nekk modèle ndax dañ koo matul loolu moo tax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ak cell te gis nga lépp loo xamante ne nii yow say jëf jëmewu la gaawelu la ci mbaax sa juddu kese parce que di woy ma jur loolu du la ci gaawale looloo tax moom la borom di tabaaraka wa taala di leeral fii kën ne ah, yow yaay xalil de daal dinaa lay yëkkati def la modèle def la royukaay ngir jaam yi nga nekk royukaay bu mat waaye nag bëgg nga ma boole ci sa sa njaboot waaye waaw loolu mooy du ma ko def ñi nga xam ne ay tooñkat la ci ñoom mooy nag ci ñoom képp koo xam ne mat nga ci loolu dinaa leen ko def loolu moo tax Seydina Rasulillah Seydina Ismaayilu alayhi salaatu wassalaam Seydina Ishaq Seydina Yaqub Seydina Yuusuf ñoo ñëpp njabootam la suñu borom def leen ñoom itam ay aïmma ay ñoo xamante ne nii ay royukaay yu rëy boole leen tabb leen boole leen ci ñi nga xam ne ñoo yonent yu mag a mag yi waaye kantaa ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ci ñoo ci def lu dul noonu ci ñoom loolu mooy ci ñi nga xam ne sëtam yi ci waa ban banu Israël ak yooyu ginnaaw gi ñooñu moom de toute façon falu leen tous te gis nañ li nga xam ne moom la leen borom bi doon wax ci laay yi nga xam ne moom lañ gisoon ci wàllu njëkk bi boobale bi nga xam ne moom la leen di joxar bi di leen wax bu nekk naan leen yéen waa banu Israël fàttaliku leen di ngeen fi defee tojaange sàngam ak tojaange sàngam kon nag mbir mango kon nag laa yanaalu wala mu ne laa yanaalu du jote ah di sa nga xam ne mooy sama amaane gi sama kóllëre gu rëy gi mooy fal nit def la tabb la def la li nga xam ne royukaay loolu du ko laal de te du ma ko jote du ko jote mukk azza du ma ko jote ñi nga xamante ne nii mooy sama sama kóol amaana googu du jote walla laa yanaalu ahdi mooy sujet bi moom du yen du du du du du jote de azzaalimiina ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi ñooñ kenn du leen tabb yow defoo fi dara nga bëgg ñu defal lay galon loolu du mën a am de kon nag mbir maa ngi noo nele loolu nag xew ci Seydina Ibrahim nekkul ne ma jur kese léegi moo fi war moom moo fi nekk moo fi gën déedéet affaire bi du mooy ci kellte la la sa baay newoon wala sa maam nga xam ne nekk na lim nga xam ne kenn nattablewul li mu doon fa mu toll ñépp xam ko loolu moom kenn du ko amee ci moo ma jur kese déedéet loolu man da ne bu doon loolu Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam wali yu fi mën di tudd wali yu boo fi mën di tudd moom moo ko ram xaaju ñoo bokk waale léegi bu dee moom moo la am lool yow yaakaar nga ne yow sa sëriñ wala sa ki nga jokk moom am na loolu loolu amul de voilà mbir maa ngi noonu xoolal rek boo ñëwee ci wàllu tarixa yi xoolal Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu taala anhu wa arda kan moo ne woon xalifaam est-ce que doomam la woon mukk bi ma nekkee bi mu fi nee Seydina Ali borom borom borom kii de Ali Harazim Ali Harazim Barada mu nga xam ne mooy borom euh, euh, Jawahirul Maani ndax moom moo ko bind ci ndigalam la ko bind te bi ko moo njëkk génn àddina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhuma mooy moo ko Seydina Cheikh daal di xool téere bi jàng ko daal di approuver li ci nekk te moom bi muy génn àddina sëriñam di Seydina Cheikh Ahmad Tidjani mu ngi doon dund moom moom la sampoon xalifa te nee ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi la ko sampe